wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab salaasumi'a wa sab'uun wa an abi zaydin amr ibn axtab al-ansaari radiyallaahu anhu annahu qaala sallaa binaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam al-fajr wa sa'ida al-minbara fa xatabanaa hattaa hadarat az-zuhr فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre bi nekk boobu ba léegi mooy benn Abdullah chapitre bu nekk ci kitaab bi ci téere bi di kitaabul mansuuraat yi wal mulah di chapitre trois cent soixante wal mulah suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ah, gisoon nañu xadiis mille huit cent soixante bi nga xam ne moom la imaam waxoon rahimahullah wa an Uqbata bni Aamir radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja ila qatla Uhud walillahi alhamdu wal minna bo <laughs> jànge diñ fàtte woon tuuti foofu mooy yonent bari saa saa lool mu doon wax ne moom la ragalal ci saxaabaam yi xeetam lool ni mu ko waxe woon na demee noonu <coughs> mooy àddina ubbeeku na après mbir yi kii ñu xëccoo ko waaw fitna yu bari am ci ay moor yoo xam ne yu bari ay guerre yu bari ay xeex yu bari entre jullit yi waaw saxaabaam yam yaroon nag nekkuloon àddina lañ doon xëccoo comme li nga xam ne noonu la leere ci képp koo xam ne xam nga saxaaba yi radiyallahu anhu waaw waaye xeetam ba léegi nii ci lañu ne xëccoo àddina ci biir famille nga gis ñoo xam ne seen noonoo gi yëpp seen ñàkk tuddante gi te ñoo bokk bàyyi wala ñoo bokk ndey wala ñoo bokk ndey ak bàyyi lépp boo seet ça tourne autour de alal affaire àddina waaw loolu yonent bay saa saam doon ragal ba mu fa jógee la am ci biir saxaaba yi la tàmbalee waaw waaw xare yu bari am walillahi alhamdu wal minna allahumma uh, sallim ah waaye xawdu bi waxoon nañ ci que ne bon loolu lu existe la comme ni nga xam noonu la nekk uh, aqidatu ahlu sunna wal que ne lu am la lu existe la adi lenn ci mu'tazila yeeg façon caaxaankat yi di jàppe wal iyaazu billah euh, kon mu ngi noonee di bokk ci mu'jizaatu yonent bi alayhi salaam yoo xam ne amagul woon gannaam lay am mu daal di ñu koy xabaare te mu ñu ko xabaare woon noonu la deme waaw walillahi alhamdu wal minna salawaatullahi wa salaamuhu alayhi léegi tey ñu war a gis bi mooy xadis mille huit cent soixante et un mu ne wa abi zaydin mu ngi jële saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon bàyyi zayd amr ibn axtab amr la tuddoon di doomu axtab al ansaar yi bokkoon ci waa al ansaar waa ahlul madinati radiyallahu taala anhum ah, précisément al xazraji ci waa xazraj radiyallahu anhum annahu qaala nee na salla bina rasulullah mu ne salla bina jiite nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alfajara mooy julli fajar waaw moo tax wax nañ mooy ñaari rakka yi nga xam ne du farata yonent su ma lay saasaa doon wax min ad-dunya fiha ñaari rakkaay fajar yooyu yooyu ñuy gàttal te moom ngay julli balaa farata bi julli suba gi dañ koy woowee rakkaatay fajri waaye julli farata bi sax bu subxo bi dañ koy woowee julli fajar tool yàgg nañ ko wax beneen benn ngi waaw mu ne salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam al fajr saa sam jiite ñu fajar est ce que fajar ñaari rakk yu njëkk yi la ñuy jiite waate wala yu mujj yi te yu mujj yi mooy farata dañ koy wax salaatu subhi di ko wax salaatul fajr voilà mu ne kon wa sa'ida al minbar da leen a jiite fajar yaa jàppal yéeg minbar bi mooy minbaram bi salawatullahi wasalaamu alayhi fa xatabanaa mu daal di ñuy sermoné discours mu daal ñuy xutba xutbal yoneen saa saam keroog dafa julle fajar ba pare yéeg minbar bi di xutba hatta xadarati zuhr ba tisbaar jot fa nazala ñu noddu def yooyu fa nazala mu wàcc fa sollaa bu jiitewaat nit ñi lan tisbaar bi mu paree defaatul leneen summa ginnaaw gi saydal minbar mu yéegaat minbar bi fa xataba mu daal di leen sermonawaat discours leen hatta xabaratil asra ba ni julli tàkkusaan bi jote allahu akbar summa ginnaaw gi nazala mu mu wàccaat minbar bi ah ah summa nazala fa salla mu jiite ñu bi tàkkusaan jotee summa sa'idal minbar ginnaaw bi mu jullee tàkkusaan mu yéegaat minbar bi ah mooy di leen xutbaal hatta garabati shams ba jant bi daal di dugge timis jot bi nga xam ne ci la timis jot. mu wàcc julli mu ne fa naa keroog yonent bi alayhi salaatu saam xabaare nañu mooy kon discours bi fajar la ba timis julli yi kese ñoo dox digganteem ak xutba yi discours boobu mu ne fa naa keroog yonent bi alayhi salaatu salaam xabaare nañu informé nañu maakaana lépp loo xam ne lu war a li li li nekkoon li weesu non wamaa huwa kaa'in ak li nga xam ne mooy ami ci kanam allahu akbar waaw mooy yeneen saa saam da leen defal l'histoire de de toute toute l'histoire defal la leen nekkal l'histoire avant avant ma kaana li nekkoon wa huwa kaa'in ak lii am ba teg ba yawmal qiyaam mu ne nag fa a'lamu naa ki ñu gën a xam nag keroog discours yonent bay saa saam mooy kan mooy ahfazu naa ki ñu gënoon a takk ku la gën takk discours boobu kooku moo la moo la gën a xam mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim bunul hajjaaji al qushayriyu an nisaburiyu rahmatullahi alayhi muslim de nisapur ah, rahmatullah alayhi léegi mas que moom donc moo ko soloo ñu ne la déet sëriñam di al imaamu di sëriñam di al imaamu ahmadu al imaamu ahmadu ibnu muhammad kon al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal ñoom ñaar ñoo ko solo al imaam mooy sëriñ ñoom avant al imaamu al imaamu uh, uh, muslim mu ngi ko ndi kitaabul fitan wa ashraatis saa baabu ixbaari nabi sallallahu alayhi wa sallam fiimaa yakuunu ilaa qiyaamis saa voilà kitaabul fitani wa ashraati saa'a baabu ixbaari nabi sallallahu alayhi wa sallam fiimaa yakuunu ilaa yawmi ilaa qiyaami saa'a mu ne wa haddathanii Yaquub ibn Ibraahiim ad-Dawraqi wa Hajjaaj ibn ash-Shaa'iri mu jëlee ko ci ñaari sëriñam ku njëkk bi mooy Yaquub ibn Ibraahiim ibn Kathiir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansuur ibn Muzaahim ad-Dawraqi al-Haafiz Abu Yuusuf al-Baghdaadi alfarisul asl kii mooy sëriñu waa kutubu sitta Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqiyu di frère Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi al-Hafizan boroom xam-xam dañ naan nag frère bi moo gënoon a Ahmad moo gënoon a dëgër waaye moom nii sëriñu waa kutubu sitta gane àddina cent àddina deux cent cinquante rahmatullah mu ne wa Hajjaj ibn Sha'ir ak Hajjaj ibn Sha'ir di Hajjaj ibn Yusuf ibn Hajjaj as-Saqafi Abu Muhammad ibn Abi Yaqub al-Baghdadi ash-Sha'ir génn àddina la deux cent cinquante-neuf rahmatullahi alayhima jami'an ñoom ñëpp an Abi Asim ñu jële ci Abu Asim di ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina cent vingt et un génn àddina deux cent onze rahimahullahu an moom euh, Abu Asim moom mu jële euh, rahimahullah an qaala mu ne qaala Hajjaaj mu ne sama sëriñ mu njëkk bi bu ñaareel bi Hajjaaj ibnu Shaa'ir dane Hajjaaj ibnu Yuusuf <laughs> moom daa bokk gouverneur bu doy waar bu ñoo bokk kii ba pare <laughs> moom itam muy Saqafi en même temps moom <laughs> mais bokkuñu de <laughs> bokkuñu sax jamono mu ne sama sëriñ bu bi ñaareel bi Hajjaaj dana xa moom nii la ko wax dana qaala mu ne haddathana Abu Asim gis nañ ko sax dana nettali nañu ah, ah, Abu Asim qaala ne akhbarana xabaar nañu Azra ibn Thabit di Azra ibn Thabit ibn Abi Zayd Amr Akhtab al-Ansaari di sëtu saxaaba bi rahimahullahu taala qaala <clears throat> moom Azra euh, kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu nag dajuma ko voilà léegi Azra moom mu ne axbarana moom Azra ibn Saabit jëlewu ci maam ci baayam mu jëlewu ci maamam waaye mu jële ci kuñ naan Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri al-Basri al-Marwazi al-Muqri rahimahullah génn àddina marwu kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko qaala mu ne axbarana moom moom mu ma kese Abu Zayd di maamu Azra bële ndax moo jur Saabit bi nga xam ne moo jur Azra muy Abu Zayd imaam Muslim ne yaani Amr ibn Akhtab kim ci jublu ma Amr ibn Akhtab di Amr ibn Akhtab ne noo Sa'd ibn Aws Abu Zayd al-Ansaari al-A'raj al-Asghar bokkoon ci banu al-Haaris ibn al-Xazraji ñi ne doom bani Amr ibn Aamir euh, radiyallahu anhu wax nañ la mooy maamu Azra ibn Thaabit génn àddina ci xilaafa Abdul Malik ibn Marwan alayhim ridwaanu rahmaan annahu qaala salla bina rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-fajra wa sa'ida al-minbara fa xatabanaa hattaa hadarat adh-dhuhra fa nazala fa salla thumma sa'ida al-minbar fa xatabanaa xattaa xadaratil asr summa nazala fa sallaa summa sa'ida al-minbar fa xatabanaa xattaa garabati shams fa axbaranaa bimaa kaana wa bimaa huwa kaa'in fa a'lamunaa ahfazunaa. walillaahi alhamdu wal minna nii mooy ni nga xam ne noonu la ko al imaamu al-haafiz muslim daal di solowe walillaahi alhamdu wal minna. kon hadiis baa ngi noonu. xadiis yu mel nii ku mel ni Seydina Xudayfa bunul yamaani radiyallahu anhu daal di woon na koy solo moo na imaam mm, Muslim bon imaam Muslim deful bunt yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame waaye bunt bii mu nekk ci kitaabul fitan washrati saa bunt bi ñoom imaam Nawawi def baabu ixbaari nabi sallallahu alayhi wasallam fi ma yakunu ila qiyaami saa foofu xadiis yi ñu njëkk xadiis Seydina Xudayfa la moo indi ko foofu ne haddathani premier hadith Harmala ibn Yahya at-Tujibi àndandoo euh, imaam Muslim non imaam Ash-Shafi'i noonu sëriñu imaam Muslim qaala mu ne akhbarana ibn Wahb mu ne xabaare nañu ibn Wahb qaala mu ne akhbarani Yunus muy ibn Yazid an ibn Shihab nen mi an aba anna aba Idris al-Khawlani di A'idullah al-Khawlani ash-Shami rahimahullah mukhadram kana yaqulu Hmm? nekkoon na doon wax mom bésub Xunayna ama ah, Xunayna la gën a àddina liñ gisoon keroog Xunayna Abu Muslim Abu Muslim moom nekk mag moom waaw alxawlaani Aba Idris kaana yaqul doon wax ne qaala Xudayfatu doon naa ne Xudayfa nee na ibnul Yamaan muy Xudayfa ibnul non bu boobu sax laa soxla beneen mooy beneen bi voilà bi ci tegu bi mu ne wa haddathana Usman ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahim qala Usman haddathana wa qala Ishaq akhbarana Jarir an al-A'mash an Shaqiq an Hudhayfa radiyallahu anil jami' annahu qala qama voilà comme bii la alhamdulillah mu ne qama fina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maqama Seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu mu ne taxaw na ci suñu biir taxawaay boo xam ne benn xutba lool maa taraka bàyyiwul shay'an dara yakunu buy nekk fii maqaamihi ci bërëbam fi mu taxawoon mooy instant am moom foofu mu taxawoon zalika ila qiyaami saa ba ni saa di taxawee illaa haddasa bi lu dul yeneen saa sam nettali na leen ko. hafidahu man hafidahu wa nasiyahu man nasiya jàpp na loolu yëpp yeneen saa sam ñu xamaloon ka ko takk waaye na ko ko fàtte. qad alimahu ashaabi mu ne sama àndandoo yi de xam nañu ko waaw xam nañu ko haula gaa yoo yële wa la yakunu minhu shay qad nasiitu mu ne man nii sax Xudayfa malgré ñu ci doon jàpp lu bari radiyallahu anhu léeg-léeg ay mbir yoo xam ne na saa sa waxoon na ko man ma fàtte ko ma ma ma dama ko doon fàtte ba li xewe ma ma daal di koy fàtte ko waaw wa innahu la yakunu minhu shay qad nasiitu fa araahu fa fa azkuru ma fàttali ko kamaa yazkuru rajul comme rek ni nga xam ne benn waay noonu lay fàttale ko wajha rajul benn waay boo xam da ko xamoon lu yàgg mais newoon na ba génn ci ah, ci xelam quoi parce que du ko gën a gis mu jekk benn jour di dox fenn rek wala waa ji ne koŋ-koŋ mu mu ubbi nit eh, koo xam ne presque ay vingt la ko gëj a gis mais bu ko gisee ko xam ne mais fàtte woon na mbindeef mii mu ngi ci gis ko quoi. mu ne comme li nga xam ne nit ki noonu lay fàttale ko wajha ar-rajuli idha ghaba anhu thumma idha ra'ahu arafa waaw koo xam ne da ko fàddu ci moom ku mu xamoon lu yàgg mu fàtte woon ko sax ba mais bu ko gisee dina ko xam ne mu ne loolu la waaw loolu moo dal man mii damay dal man Xudayfa waaw moo tax beneen bi tamit bi mu ci teg mu ne euh, Seydina Xudayfa moom Abdallah bi Yazid moom moom moo ko jële ci moom ah mu ne an Hudhayfata radiyallahu anhu qaala axbarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam bima huwa kaa'in ilaa an taquuma as-saa'a famaa minhu shay'un illaa qad sa'altuhu illaa annii lam as'alhu maa yukhriju ahla al-madiinati min al-madiina loolu gisoon nañ luy génne <laughs> mu ne yeneen saa saam xabaar na ma liy nekk ba saa di taxaw loolu gis nañ ne saxaaba yi la ko wax xam ak mais moom am na lu mu ko ci jagleel mais lii moom ñépp la ko waxoon nga xam ne ci minbar bi la taxaw wax ñépp moo tax mu ne ki ko jàpp xadiis bi ñu génn hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiya ku ko takk moo ko takk ku ko fàtte nag fàtte nga ko voilà mu ne lépp la wax ba sauf que fàtte naa koo laaj moom yoneen saa sa waaw waaw Medina moom lu leen di génn Medina loolu gisoon nañ ko di waaw gars yi dañuy génn parce que jàpp nañ ne fëlee gën a gën a neex ba yeneen saa sam doon wax naan al madinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamun Medina de moo gën ci ñoom bu boobaa waaw gisoon nañ dinañ ubbi ji dëkk yi nga gis nit ki dem ñëw ne jël mbuub jabootam aywa nañ leen dem foofu al iraq waaw tuftaxul iraq <laughs> dinañ ubbi iraq de waaw nga gis daal di euh, nit daal di jóg waaw gis iraq xam nga iraq dafa dafa taaru <laughs> non iraq min dinaanil ardi ah, waaw tuftaxul yaman la njëkka wax tuftaxul iraq yooyu yaman gaa yi dem gis i eh, way nga gis nit ñëw <laughs> daldi way yubisuuna fa ya'ti qawmun yubisuuna fa yatahammaluuna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamuun waaw ñu buub buub buub la def waaw <laughs> waaw mooy mooy mooy mooy yabu suuna mooy di di di buub di yóbbu di di wommat di yóbbu seen gàtt yeeg lañ yor waaw yóbbu seen njaboot ak képp ku leen topp koo xam ne ñoo la yilif yeneen saa saa am ne waaye wal madinatu xayrun lahum law kaanu ya'lamun ay Medina moo doon gën ci ñoom bu doon xamoon nañ watuf taxu Sham gi Yaman la jëkkoon a wax nañ la ko après mu teg ci Iraq ne watuf taxu Sham ñu bi Sham waaw fa yati qawmun na ñoom tamit di def loolee yenn seeni mbir buub lépp lu ñu am yeneen saa saam ne ah wal madinatu xayrul de law kaanu ya'lamun medina moo gënoon ci ñoom ala sakin abdul saa saam ndaw xamoon bonam xamoon nañ waaw après Sham Yaman Sham après mu ne wa tuftahul Iraq ay nit ñëw après mu waxaat la même chose hadis boobu tuddoon nañ ko fi Sufyan ibn Abi Zuhayr ah, bokkoon ci Azd Shanu'a radiyallahu anhu sahaaba moom moo ko solo hadis ah, boobu gisoon nañ ko ci eh, mu ngi muttafaqun alayhi la imaamul Bukhari eh, daal di naka solo solo kon mu ngi noonu quoi waaw kon mooy liñ bëggoon a foofu rek mooy xudday Seydina Xudayfa yoo xam ne gisoon nañ ko fi liy wane ñoom lan moo leen di génne mu ne man da fàtte naa laaj yeneen saa saa waaw muy dina lu leen fay génne waaw te gisoon nañ tamit taawu dajaal bu dajaal ñëwee rëngi eh, eh, rëngi yay am tremblement de terre yi ab biir Medina ba euh, mu yàlla génne bépp naafiq ak koo xamante ne xolam ab yéefirukum naafiq <laughs> muñ demee euh, euh, ànd ak dajjaal mu ne leen ciix <laughs> waaw ba jeune boobee di génn wallahu taala alam kon hadith bii nii daa bokk ci hadith yi nga xam ne ci mu'jizatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la mooy le fait que yow imagineel bi nga jullee fajar ba ni timis di jote nga nettali ci nit ñi toute l'histoire neel toute l'histoire rek mu jeex waaw mooy li amoon avant ak liy am ba yawmal qiyaam moo taxoon ma ne la kenn ëppul fit te kenn dàqu wax nit koo xam nit kuy wax lu ko leerul mu naan yeneen saa saa xamul ne lii existé na yow doo ñeme doo bàyyi ñeme yàlla <laughs> doo bàyyi ñeme yàlla ñoom Seydina Xudayfa ak yiir yi xadiis yi ñu nekk ah la li ñoom lan lañ wax yeneen tubaab saa nettali nañu. fa axbarana maa kaana li nekkoon wa maa huwa kaa'in ak liy nekk ba yawmal qiyaam nga ne yow yeneen saa sax ay mbir xew leen nga ne xamu ko woon doo bàyyi ñeme yàlla ah <laughs> kon lan la doon nettali kooku ngay xam nga ne kon borom bi da koo xamal ah xam-xamu njëkk ñeeg ñu mujj ñi parce que loolu la ki man loolu mooy ki nga xam ne moo peeg te ci moom la la balale xam-xamu ñu njëkk ñeen ñu mujj ñi loolu kese la mën a doon. mooy lantinooru borom bi alayhi salaatu wassalaam moo tax mu mën a borom bi xamal ko li jiitu baliy jeex lépp te lool xam-xam la yoo xamane te yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci am na ñoo xam ne loolu xam nañu ko waaw ñoo xam ne xam nañ li jiitu woon baliy jeex ci yonent saa dañ ko amee moo tax yonent bay saa saam du xam-xam yooyu la ko borom bi daan waqul rabbi zidni ilma li ñu ñenn ñi foog non non li mu koy wax ci suuratu Taaha waqul waxal rabbi eh, saa borom zidni yàlla nag may yokk saa su ne ilma xam-xam non loolu xam-xam yooyu ah loolu mooy xam-xam ci borom bi nga xam ne du jeex parce que loolu moo du jeex sinon xam-xamu li weesu ak liy ñëw ci kanam loolu day jeex. loolu yeneen saa sax ba mu ko peegee ba ko yàlla peeg peegloowe loolu yàgg na quoi lim ko naan ñaan ma ma la ko yokk tous les jours toutes les secondes toutes les tierces loolu du xam-xam yooyu xam-xam yooyu peeg na leen bu yàgg waxuma la yoneen saa salaam kese ay taalibe yoo xam ne sax amuñu sax dara jaay soxba du ñu sax ay saxaaba ñenn ñi sax du ñu ñu na mag ci waaw lu yaaw yi borom bi may na leen lool waaw fii mu ne mooy ne mën nañ la retracer l'histoire de l'humanité ba ni muy jeexe xam nga kii doon na wax Cheikh Abdul Aziz ak ak ak Dabbaax al-Maghribi sëriñu borom Ibris borom al Ibris <laughs> mooy mooy mooy mooy turandoowu maam Abdul Aziz bu Seydil Haaji Malik ibn Usman alayhim ridwaanu rahim rahman <laughs> doon na wax ne fekk taalibe bi Cheikh Ahmad ibn al-Mubarak foog naa moo laaj wala dana dañ ko koo laajoon quoi que ndax xam na saa kañ lay taxaw quoi mu ne moo ndax dañ ko doon ndax yoneen saa salaam xam na wala laaj boobu lañ ko xaw laajoon mu ne yonent saa salaam lool lool mu ne man nii wala ni mu ko waxee quoi man Abdul Aziz man bu ma bu ma génnoon àddina ba xaw ma nan la ko waxee ñu ñëw fekk ma sama bàmmeel ne ma tapp tapp ne ma saa kañ la ma wax leen kañ la saa di taxaw nga naan ma yonent bi alayhi salaam <laughs> moo tax lool lool du affaire du xam-xam yooyu la borom bi di wax yonent saa saa waqul waxal. rabbi hee saa borom zidni yal nag may yokk saa su ne di ma dotti ilma li nga xam ne mooy xam-xam noonu lool lool mooy xam-xam yi nga xam ne ci koju borom bi la ci li jëm ci wàllu borom bi nga xam ne du jeex loolu moo tax loolu moo tax xam yo xam-xamu yoneen saa salaam yoneen saa salaam xam-xam boobu la mënula la parce que yàlla du jeex wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi waaw illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal ard waaw waaw mu ngoog bi moom parce que amul tàmbale amul fu mu yem moo tax kenn manu la ñëw peeg ko parce que buñ ñëwoon am na mbindeef mu peeg borom bi loolu ça diir dire que borom bi du borom mooy am na fu mu yem alors que loolu mustahil dafa manu la nekk loolu moo tax yeneen saa salaam kon mu bokk ci mu'jizaam yi kii nga xamante ne borom bi daf ko koo defal mooy ci laps de temps boobu mu nettali ci saxaaba yi lépp waaw radiyallahu anhum waaw moo tax euh, euh, euh, yenn yi suñu xaal yi ñu nekk yëpp yooyu saa sa am na yoo xam ne xadiis ñaata xadiis Abdullah lañ gis fii ci Riyad bi yoo xamante ne mais day nettali mbir yi di wax naan lii dina ñëw mais ñun ñii moom la ñuy dund waaw fitan yooyu mu doon wax ka qita'il laylil muslim nga xam ne nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk bi yéeféer nekk bi yéeféer ci ngoon balaa xëy nekk bi yéeféer waaw di jaay diineem bi arawin min ad-dunya ci loo xam mu ñëw sa imam muslim ci poñeetam àddina mais loolu ay mbir la yoo xam ne ñun ñëpp ko dundu jamono yooyu ak ak amagul woon jigéen ñoom doon wax nga xam ne kaasiyaatun aariyaatun kaasiyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ah jigéen ñoo mu doon wax naan dañuy solu ba pare mais rafle waaw ba pare di jeng dañoo jéng di jéngalaat waaye seen dox yu dafa doxin wu jéng lañuy ñuy dox te ku di suivre ñu jéngal la ah yooyu mu doon wax doon wax di décrire seen bopp ya nañ mel mais loolu jamonoom amul <laughs> te pourtant ñun dund nañ ko ñam doon wax naan ak gaa yoo xam ne dañuy yor ay lii ay tay moom lañ naan liif ay yar yoo xam ne ka aznabil baqar comme li nga xamante ne mooy geenu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy nag yi yadribuuna bihi an-naas di ci dóor nit ñi injustement muy façon policier yeeg ak ñi nga xam ne ñoo yor sécurité sëriñ seeg xeet yu mel noonu ak kilifa yi waaw di dóor nit ñi jëmaali foro ak jaay jaay jaay jaay affaire doole quoi parce que ñoom ñooy ñoo dépositaire de de de la force euh, légale la ñuy wax la police ou la gendarmerie wala GIGN ak lu la neex nu ngeen ko tuddee les forces de l'ordre waaw ñoo xamante nii Euh, euh, euh, mooy doxa au lieu ñu doxal lu jub di dóor parce que di dóor nit ñi di leen toroxal parce que ñoom ñooy autorité fenn loolu daa amoon jamono amul yooyu ñu gis la waaw <laughs> ah, mais bii mooy da leen duggal ci ren ay borom bi tënkal ko ci waxtu wu ndaw woowu mu wax ki lépp te lool c'est yow boo taxawoon tey fajar jot nga commencé di waxtaan ci benn sujet histoire de l'humanité yow de façon doo pare ba fi nga tollu yow doo pare xoolal. xo yow imagine <laughs> ñoom al imaam al hafiz ibn kathir imaam at-tabari avant bind ci euh, euh, axbaaru al muluk waaw mooy li nga xam ne mooy buur yi ak tamit histoire xoola seen tom yi ñu bind loolu dangaa foog ne boo toogoon di ko liir toogal nga li koy liir ah nga toog di ko liir fajar ba timis nga xool ndax di yow boo mayul sax doo jeexal de toute façon doo jeexal tom yi alors que saa sax dana nett li amoon waaw non boobu moom mooy bu garaaw bi quoi waaw ci ngay xamee kàcc yooyu moom ah kàcc gaay yu bari nga ci nga koy gisee ah ak gaay nga xam ne dañoo jàppoon ne histoire démb la quoi waaw mooy moo moo te loolu ki leen ki leen ci yeba ñoo ñoo ñi leen ci dugal mooy ñi ngi jàpp ne moo ta Seydina Ibrahim yàggul noonu ak ta kër diggante Seydina Ibrahim Seydina Nuux ak Seydina Ibrahim naan la temps d'année la mais loo xamante ni lu néew la quoi ci l'histoire ñu ne la lii la woon après jàpp ko pour des vérités moo tax gars yi instant bi fitna bu am ñu naan est-ce que tu ne penses pas ñu nekk ta fin des temps ma ne bu dee fin des temps globalement yoneen saa sam ci boppam ak dikkam mooy mooy bokk na ci fin des temps mais est-ce que léegi mille quatre cent quarante-sept ans bi gàddaay ak léegi waaw mais ku fi xaar àddina bu tukki nee la ku jàpp ne ak nu àddina bi jambaajoo jambaajoo ji nga en mille quatre cent Euh, tey di le sept hein le le le le le euh, kii euh, Shawwal boo bés boo jàppee ne mille quatre cent quarante-sept bés boo jàppee ne su tey la affaire yi di kën ñu ngi àddina baa ngi waaj tukke mooy xamoo li ngay wax <laughs> waaw waaw loolu moom xewagut waaw bu yoboo nga jaamu ci yàlla te nekk ci lu lay jariñ te nga bàyyi question yooyu non tey le huit le huit Sha'ban le huit Shawwal Shawwal le huit voilà vendredi vingt-sept mars deux mille vingt ku jàpp ne tey yow jàpp nga ne àddina bi ñu leen mu tukki mooy yow xamoo waaw ku bii xaar dajjaal gisagoo dajjaal <laughs> dajjaal moom na leen leer na dajjaal moom moom moom accosteebul côté yi moom yoboo mu leer leen <laughs> waaw bu dee ñun ci suñu dund yi dajjaal moom ñëwagul te dajjaal keroog bi ko ñoom euh, tamim giseeru Abu Ruqayya bi mu laajee bañ ne ko yonent mu ne ko mu ne ko lu bay sàmm foofu euh, kii na ñor nañ mu ne waaw mu kontaan kon ne ne yonent bu mujj bi génn mu ne ko waaw mu rek mu gën a dee kontaan kon man léegi ma génn mais boobaa léegi mille quatre cent quarante et quelques années <laughs> ñun ñu jàpp ne daa cinq ans daa dix ans léegi àddina euh, euh, du tukki mooy ñooñ xamul am na ñoo xam ne seen pas-pas yépp ci ñu ko teg ci àddina bu tukki waaw di gëmloo nit ñi ne seen ki ñu gëm wala sëriñ bii fi nekk mooy régler ji mbir mi moom mooy mooy mooy moom mooy ki nga xam ne sax mooy toroxali dajjaal mooy nàngam te mu ngi dund ak ñun ñii di nokkeeg ñun kooku dalay leer ne kooku moom ay waxi ay waxi caaxaan la parce que ñun ñëpp dinañu dee te dajjaal bu ñëw loolu moom bie boo gars yi nañ ci assuré wu quoi <laughs> fii ñii dund fii ni instant bi ñëpp ay dee te dajjaal bu ñëwul <laughs> non gars yi damaa parce que yow rien que nañ la ko grand signe yi yonent ci bare saa saa wax bu saa di ñëw rek yow yooyu benn ñëwagu ci grand signe yi petit mooy yi ñu fi wax yépp feeñu yonent saa salaam ak yeneen yee ak euh, euh, yi gars bi di njëkkalante ci ay tabax yatafaawaluuna fil bunyaan Ah, taral xufaatal uraata ri'asha yatatawaruna fil buldaan fil bunyaan nga gis gaa yi nga xam ne démb ay baykat lañu ay sàmmkat lañu woon amuñu woon dara ay pionniers lañu doon def ñi ñu am alal di njëkkal mais loolu lépp ay signes yu ndaw la loolu ba mu xewee yàgg na mais diis yu bi yooyu daa xaajagul a ñëw sawaay gis nga li am solo nekkul kañ la saa di taxaw yow nit ku nekk yow sa saa yow moo am solo gis nga sa saa yow leer na yow. yow boo amee quatre-vingt-dix mooy yow vraiment dundu lu gudd parce que sa maas ñu bari balaa loolu ñu ñu faatu <laughs> yow li nga diwoo ci li nga ne jaamu yàlla ci li la defe te li yàlla ah nga ñaan yàlla an yaafu amma saraf <laughs> mu jéggale li li yàlla te li ci kanam mu barkeel te nga mu faat la ci diine loolu am solo <laughs> lii mooy solo ji lu dul lii ay ay yàq sa taala ci ay yoo xam ne borom bi du la ko laaj boroom bi waxu la nga nekk ci débat yooyu ah c'est des débats yoo xam ne rek man na amuser la galerie permettre gars yi ñu nekk ci benn mbir di ci wax ba ba ba ñaq waaye amul benn résultat résultat bi mooy jaamu leen yàlla waaw nañu jaamu ji yàlla ñun ñépp waaw tabaay yooyu nga xamante ni ci lañu wéer suñu àddina jàpp ne daal lii la. waaw ay ay saa kañ la mais tu penses que ça c'est que c'est pas proche waaye ma ne yow ba yeneen saa saa ñëwee la saa proche te boobaak léegi toog ay toogal di xaar waaw <laughs> ah, kon nag mu ngi noonee quoi wallahu taala alam kon gis nga yeneen saa saa ni ko borom bi tënkale waaw ndax bu ñuy borom bi moom bu affaire borom bi duggee amatul temps ak espace amatul njariñ waaw ah, lépp lu ñu la ndax mën naa nekk ak mënula nekk ñu ne la yàlla nag. jeex na waaw moo leen nettali li am li amoon ak li ñëw ba cinq cent bokkul ak li ñenn ñi di wax naan non lool ça veut dire les grands kii rek la leen wax bon yenn yu mag yi doo bàyyi wax lu amul kan moo ko fi kan moo fi ne loolu wax fii li ñu dafa leer lan moo tax baat bi ni mu jooyoo ñu bëgg koo tënk parce que ñun ñu ngi xalaat mbiru yàlla ñun ñun ñun ni ñuy xalaate quoi mooy li ma la doon wax sànk ba doo doon liir euh, euh, siratu ibn Kathir di liir début ba batul xalqi bi di robbu di ñëw ba ba moom fi mu yem loolu doo ko mën a jeexal yow yaa ngi xalaate noonu yaakaar nga ne yonent saa salaam mi borom bi jox jawaami'ul kalim kàddu yu yu ndaw lay wax mu tënk lu bari borom bi barkeel ana ban dund la dina barkeel ko boo xam dund yi barkeel fan lañ tibbit barkeel loolu ci boo xam la ko borom bi jaaree waaw. borom bi def loolu lépp la leen nettali bu fi kenn di wax naan non moo tax ku fa ne dara day xew nii man sax dama doon yendil ma ko doon fàtte ah ba mu xew nii ma fàttaliku ni lii yooyu la ñu leen saa sala waxoon voilà gis nga keroog euh, xawaari ji bi leen saam comme décrire woon waajoojee ne loolu mooy seen mandarga waajooj waaye ñuul jële nga xam nguwoo joojee nga xam ne euh, kii euh, kii Euh, we euh, loxo yi loxo yi daa ngand comme weenu jigéen tellement dafa kiiwoon Seydina Ali radiyallahu bi ñu paree dane seetal leen ma ko ci biir ñi faatu ci ñoom gaa yi dem seet ne gisuñu mu ne wallahi di ngeen ko seet te di ngeen ko gis parce que ki ma nettali lépp lu mu wax dëgg la te man du ay du ay naxasa xandang laa dégg quoi non dégguma ay affaire ay fala fala seetiwaat leen ñu seet seet seet seet ba gis ko Seydina Ali ibn Abi Talib ñëw tiim ko mu gis ni ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri nekkoon ci ñoom ne ni ku leen yoneen saa salaam noonu lañ gise waa ñooñu ñooy loolu lañ jullit bu ne war a am ci digg ak waxu yonent waaye saa salaam quoi. mais eh, nekk fi suñu kàddu waaw. dajjaal moom dina compliqué suñu F16 ma ne seen F16 yi daa jëriñ dara xoola gaa yi yow gaa yi instant rek guerre yi ñuy mën rek yor ay F16 ci bombe nucléaire dañuy koo xam ne amul yooyu yëpp mënaluñ ko dara <laughs> waaw li ma waaj a wax keroog booy kii tubaab bi nee na euh, mais tu ne penses pas que l'Iran est en train de faire la misère aux États-Unis là <laughs> ah, <laughs> ma. après ma ne non gis nga puissance yi ñuy woote yi yépp loolu lépp xam nga lan la tiitalaate kese la du réalité de gis nga film yi ngay seetaan ñu lay nax naan la ñoom ñooy gendarme yi moom lool kese la ak ñi leen gëm ak yi ñoom kese lañu mën a tiital waxoon naa la taliban yi gëmuñu woon lool de taliban deux mille un lañ leen fa jële deux mille vingt et un ñu dégage États-Unis ba pare gaay ne leen yéen lu tax bi ñuy daw di génn aaru ngeen ñu quoi te pourtant ñooy premier puissance mondiale ak ah, taliban yi ñor loolu naa la ni gis ni yow yii yow boo boo ci jëlee nag jël sa bopp riiwe ko ci télé tubaab yi di la wax ay cash di la wan ay image nga jàpp ne yow boo nee sa nit di wax sax xam nañ li nga nekke am na ñoo xam ne àgg nañ ci faiblesse ci jullit ñoo xam ne lool lañ jàpp pour ñoom buñ nee di wax rek. eh ay nañ seet li ñuy wax parce que ñooñu ñooñu dañoo garaaw yii ñooñu doon apparemment lépp looy xalaat sax est-ce que mu ni xoolal ñooñu rek xoolal ñooñu fi ñu àgg vraiment fi ñu leen yóbbu te dara tegu leen ko loolu ñu toog yooyu yëpp ay caaxaan la waaw yooyu saa salaam li mu nettali lépp la nettali jeex na waaw mu bokk ci mu'jizaam yi alayhi salaatu wassalaam waaw